أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكامل ذاتا وصفة واسما وفعلا من تجلى في سائر كمال الكمال والصلاة والسلام على أفضل الأنام منبع أنوار فلك الجمال وعين سر حضرة الجلال مولانا محمد المفدال وعلى آله وصحبه ذوي النوال والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعال وبعد ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di masawu coono mbokk julli di euh, suba ba léegi yéen a ngi dagaan yërmande yàlla yal na yàlla may leen yërmandeem yal ngeen ci fay yi bu yàlla tas lu ngeen sumb yàlla sotti lu ngeen jiyam yàlla na antu lépp lu ngeen dogg yàlla na ci yàlla ànd yàlla na fa yàlla fay yàlla ki jàng xadma bi yàlla na ko fi yàlla yàggal may ko wér may ko dal ak tal gannaaw loolu waxtaan e, bu ñu gàttal fàttali wante ndax jullit kenn du ko waar jullit waaro moo ko dugal ci lislaam kon jullit dañ koy fàttali wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin fa zakir inna fa'ati zikra sayazakkaru man yaxsha wa yatajannabu al ashqa wa yatajannabuha al ashqa kon dañuy fàttale wante du gën leen ko xam wala raw leen ci wala doon ko waaye dafa yell rek ay jullit bu ñu dajee ñu fàttale wante xiir talante ci def lu baax bàyyi bon topp ndigali bàyyi tere mbokk jullit yi yowmal du man du yéen ki nga yaakaar ku yaakaar ka mu yaakaar ñépp danañ dikk yowmal qiyaamati kenn du sol mbubb kenn du sol tubéy kenn du wodd kenn du def kamisol du musóor du dàll du kilot du silip du caaya du zimbang dungu ni nga juddoo woon noonu nga delloo yowmal qiyaamati waaye noonu ngay ñëwee pencab yàlla allahu akbar doo sol tubéy du góor gu sol tubéy du folotan du silip du kilote du maillot de bain du caaya du zimbang du ngembal pooc du dàll du tengaade du mbaxana du njolaay kenn ku nekk ni la yàlla bindee noonu ngay dikkee jigéen yi noonu du soutien soutien gorge du camisole du musóor du pendal du sër du dàll ni nga juddoo woñ topp la noonu ngay delloo yowmal xiyaamati boo ko Seydina Muhammad waxee Aïcha daal di tëb taf bëtam ne fu ma jëm ak sama jom bi fan laa jëm ak sama jom bi yonte yàlla Muhammad na ko bu ëllëgee kenn ku nekk danga nga tal loo xam ne wóolis na ngay xool sa morom bés boobu yàlla dana laajte laajte yi ñun ñëpp ñu déglu laajte yi kenn du jéggi siraat dugg aljana bu dul yàlla laaju booba safara mu ngi bax baxi rek wa ji a yawma izin bi jahannama yawma izin yatazakkaru insaanu wa anna lahu zikra yàlla damay dellu àddina jëfaat déedéet kallaa du am kalimatun wallahi wallahi dem nga dootoo dikk sa dàll bu génne te rek keneen moo ko sol sa montre mi ngi daw xamul na dee nga sax wàcce la lal bi génne la néeg bi yóbbu la ci wanag bi wëlbati la futti say malaan laxas la génne la kër gi te yaa ko tabaxoon génne la dëkk bi te da nga bokkoon ci citoyen yi da bokkoon ci notable yi yóbbu la bi ci àll ba gas ba mu xóot wàqi dugal la ca nga ne menteng ñu sotti la suuf fëgg seen loxo dellu ci kër yow man yawman turjawna fi ila allah du ñàkk mukk ci man du màkk ci ñàkk ci yéen gaaw leen balaa muy guddi wala gaaw leen balaa muy naaj nga dem dootoo del seeti li nga sonnoon bàyyi ko fi keneen doon na ko di ci bànneexu te sonn ci woon yàlla dina laaj dana laaj yonant yi dafay njëkk a woo yonant yi woo boroom xam-xam yi oustaz am ngeen problème de boroom xam-xam yi ak yonant yi yàlla dafay njëkk ne antum kuntum ru'aatal xalqi fa ma sanaatum fi raayaakum yéen laa dénkoon doomi adama yéen a doon sàmm mbindeefi fu ngeen yóbbu woon seen sàmm yi yow sëriñ si yàlla nga wone woon wala sa bopp nga wone woon yonant bi ci yàlla nga woote woon wala ci sa poos nga woote woon kon xam nga boroom xam-xam yi am nañ problème te ñun boroom xam astaghfirullah dama génn ci taalibe yi boroom xam-xam yi ñeent moo leen kii tey femme voiture villa argent sëriñ tey lii rek la bëgg femme voiture villa argent jongamu bu muxtaare kër goo xam ne R plus 2 la étage force bu fees tëpp oto goo xam ne bu sekkuse sa bopp day bëgg a dal ci kaw lii rek moo suuxal sëriñ si tey sëriñ si talatuñu taalibe yi sikaab boo dem def nañ fa kër ñi seen maam yi doon toog ci minbar di xutba tey ñooy toog ci mitin yi di tàccu président wala ministre bi te président bi bu deeyee dañ la koy ànd ca jàkka ja duñ ko yóbbu ci état major ba ci jàkka ja lañ koy yóbbu yow sëñ bi yaa koy jullee président bi bu deeyee diplôme bi mu yore woon licence maîtrise agrégation DEA doctorat daf koy bàyyi ci saal ba wala ci bureau ba yow sa alquran bii da ngay wàcc ak moom bàmmeel dem ak moom yombal xiyaamati mu ràmm la nga jéggi siraat nga bàyyi sa alquran topp ñii foo jëm dama am gàmm wala siyaare préfet laay seeti sous préfet laay seeti tee ngaa jël sa kurus nga seet yàlla ci mihrab bi président moo ma andil diw bi fukki saako lañu ma andil nga mer dana xam ne maag moom la boo munoon dara doo ko tëkku da ngeen a yaara bi ceeb bi ñëw fekk du moom munoo dara moo tax nga koy tëkku li ngay wuti ci ministre bi ci député bi ci ambassadeur ci président bi téyel sa kurus nga dóor per yi yaa allahu yaa latifu yaa xay yaa yow yàlla may ma mu may la fekk yaa ngi ànd sa dignité moo gën nga dem toogi ci bunt ministère ba wala président mu leen di xeeb di leen doydil président moo ma yóbbu umra moo ma yóbbu aj ba dafa ruslu dafa gàccew xaadimu rasul yàlla na yàlla taas ci barkeem ba way juróom wàccee liggéey am ku ñëw ne ko dama bëgg nga dem ci Lat Joor mbokkam la dem demoonte ndax Lat Joor seetu maharam Mbàkke la moom ak xaadima jaxate ka la ak moom alaaji Malik lépp njobootu maam maharam Mbàkke la juram barke na lool mu ne ko damaa bëgg ñu dem ci Lat Joor nga jaale ko ma bëgg it mu jox la place nga nekk ci wetam di ko tontal ay bataaxalam di ko bindal ay téeram mu ne ko bu dee jaale la danaa ko def ngir sama wóllëre baay la waaye nag dem toog foofu di ko dagu man bëgguma mel ni weñ bi tong ci kaw dem àll yal na yàlla fay xaadimu rasul ku doon dem ci moom ñu ne foo jëm ku fa jóge ñu ne foo jóge tey teraangay teraanga yëpp mu ngi tuubaa yal na yàlla xeeb dool waxuma lii pour doon révolutionnaire xaqullahi taala laa leen di wax yàlla dina laaj sëriñ si laaj yonant yi nit ñi seeni càmm téef la woon ana ngeen def ci nit ñi tey da gis ku dajo sama maam nee na sama baay nee na waxoo yàlla waxoo seydina muhammad nga tànt woo nit ñu ñëw ña yendoo tànt ba bët set nga jox leen ay desetu cere ministre bi ñëw wala sous préfet bi nga jël ay res yu ñu saaf jox leen boo dajeg Seydina Muhammad danga nga gàccew da nga gàccew ñu yendoo takk baas di daanu ñuy foxoj ben jël ñooñu nga jox leen ay desetu cere kii ñëw ne président moo ma yónni nee na yaa téye asamaan si bu loolu yow nawet bi du baax mi ngi lay nax nga yëkkati li gën a neex ci lekk te fi jox ko bàyyi kële kon message bi taxoon nga jóg defoo ko yal na yàlla dimbaleen ñu yaatal ñaareel gi yàlla dina dajale buur yi ak borom alal yi président yi chef d'entreprise yi ministre yi secrétaire d'état yi ambassadeurs yi gouverneurs yi borom alal yi milliardaires yi millionnaires yi dana ne moom yàlla antum yéen ñi xasaana kunus yi yéen a yore woon sama magasin yi yéen a yore caabi sama magasin yi hal waasetumul fuqara ndax dimbale ngeen baadoolo yi wa rabbaytumul aytaam ndax yar ngeen jirim yi wa axrajtum minha xaqi ndax génne ngeen sama xaq allazi katabtuhu aleykum ndax jox ngeen azaka dana na borom alal yi ndax joxe woon nga azaka borom alal yëpp buñ joxe woon azaka wallahi nag li ñàkk des na ci réew mi buur yi bu ñu dimbale woon jaamu yàlla yi ci lim amatul lépp jeex na waaye da ngay nekk ministre balaa benn at nga am ay milliards foo ko jëli ah ñu def la ngay ministre d'état bu ñu seeta sa compte ñu fekk ci ay million te nguur gi du doonay bàyyu kenn foo ko jëlee te Zakaria yont yàlla Zakaria defa doon laaj mariyama ana laki foo jëlee lii kon nit ki li mu yore fan la ko jëlee kenn du ñëw yomal xiyam bu lu yàlla laaj la alal gi mu la jox boo waxee li ñu ne eh, kon président du la dimbale ana Abdou Diouf ana Senghor ana héros yu mag yi fi nekkoon xeexkat yu mag yi ñoom Kwame Nkrumah ci gaana Sékou ture bu doon wax rajo bi du lox ana Sékou Touré Jomo Kenyatta ana ñoom Jomo Kenyatta ñoom Mahatma Gandhi Mao Zedong ñoom Hitler général de Gaulle George Washington ay Vladimir Lénine ana borom xam-xam yooyu ana borom alal yooyu ñépp ñu ngi bàmmeel tey ñii fi nekk yàgguñu léegi ñu dem nga jaay sa diina topp leen pour benn billet Makka benn billet umra benn 4-4 benn pàkk ñu la jox yowmal qiyaamati ngay dem bàyyi fi li yàlla xisaab la boo dee ñu ngi fi bàyyi ñu ngi naan lan la bàyyi ngir ñu donn la fa nga jëm ñu ngi laajte lan la jiital ngir ñu donn ko des leen ak yàlla li ngay wuti ci pale bi li ngay wuti building li ngay wuti primature li ngay dem di ko wuti ci gouverneur demal jumaa Tuuba nga wut ko ci mihrab ba demal Medina Baay demal Tiwaawoon demal Yoof duggal ci mihrab bi fi nga ne yaa allah fekk yaa ngi set wecc wallahi bu amul rek rax na taw nag buy wàcc nga taataan mu niin mu niin diw du taw ba sa bool bi la taw amul luy niin boo ñaanee yàlla ci benn ci jàkka yi amoo li nga bëggoon demal seetal sa bopp yaa melul na nga war a mel yal na yàlla dimbali Euh, ku baax kii di Cheikh Abdul Qadir Jeylaani sirahu mu ne fattashtul amala kullaha fa ma wajadtu fiha afdal min itaami taam awaddu law kaanat dunya bi yadi fa utimuha jia moom Cheikh Abdul Qadir Jeylaani nee na seet naa liggéeyu àddina yépp gisuma ci bu gën nga jël ñam jox ko ay baadoolo ne wallahi man Cheikh Abdou Qadir Jilaan bu ma amoon bu ma moomoon àddina bi lépp danaa ko def lekk jox ko waaye xiifi ñu lekk boo jullee dangaa regg boo talee jàng dangaa regg boo talee faj nit dangaa regg boo talee dem examen boo talee def discours dangaa regg boo xiifee sa ngor dem te ku sa ngor dem sa diina dem agresseurs yi dañoo amoon ci lu ñu jàpp bu ñu amoon ci lu ñu jàpp kenn bugg te nekk ku bon boo dajalee fukki xale boo ne kii loo bëgg doon mu ne médecin kii loo bëgg doon mu ne gendarme loo bëgg a doon ministre kenn du ne bandi laa bëgg a doon day màgg waaye bugg ko doon kon kenn bugg te bon da ñàkk pexe dugg ci lu baaxul yàlla na yàlla jubbanti leen ay téeméer ñu ngi ci kaso bi tey wallahi seen mbon dugalu leen fa ay junni nit ñu ngi ci kaso yi tey seen mbon dugalu leen fa waaye nag góor bu góorul ci dara ñàkk ngoram te ku ñàkk ngor ñàkk diina te ku ñàkk diina dootoo jombati def dara yaa ngi lekk ba regg romb ku koo ñoor naan yaa rabbi nga sànni ko juróomi dërëm juróomi dërëm mun na reggal ni kaw gi dafa am xiif kenn ku ne nga jox ko benn saaku ceeb benn saaku ceeb mun na jël nit juróom-ñeenti weer joxe nañu dund ana dund la ban dund la juróom ah. seetal yalwaankat ni ñu bëri SOS téeméeri SOS ak fanweer ak yu teg am na ci àddina bi ki ko def catholique la du jullit bu ma fàttewul waa Autriche la ah Autriche ki def SOS Autriche la waa Autriche la bu ma fàttewul téeméeri SOS ak fanweer ak teg Kaolack am na Ziguinchor am na Sénégal am na ci ñeent fu mu def SOS mu xaaj ko ñett bii xale yu amul ku leen yar fa la ñuy nekk fii école lay doon fii dispensaire lay doon ana julli di lu ñu def ana julli di lu ñu def borom milliards yi ana lan la ñu def di dem ci réew arab yi di leen fenal ñu jox la ay alal nga ñëw tabax ay immeuble ne amir bi moo ma woon te dangaa yalwaani woon ñu jox la pour nga def ci jumaa ji nga def sa poos dem takk dem euh, di foto ay nit ne maa leen dundal ñi ay jirim lañu dem di ko woni borom alal ñu lay jox ay million ngay ñëw di ko pasar pasare moo tax nga doon gis may tere appareil yi ci gàmmo ak yooyu balaa nit ñu di bàkkaat foog ne lii dañ koy yóbbu ci réew arab ñu ñuy dootu dara waaye njaboot gi ñoo ne yàgg yàgg da ngay génn àddina bàyyi ñu jël photo yi bu ëllëgee sédd yi daal di ko jëriñoo mën a jël leen bés bu ngeen ma gisatul ngeen gis photo yi lii yàlla na yàlla dimbali yal na yàlla dimbale falaqtaxama al ma adraka ma al aqaba fakku raqaba aw itaamun fi yawmin zi masraba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba yàlla soriwul mi ngi ci biir doomu aadama lafañ bi darngu jëndal ko fuus fuus gumbo gi ay sàkketam daanu wutal ko ay sàkket xale bi ñu dàq école amul scolarisation wala nu ngeen koy waxe dimbale ko nga inscrire ko di ko fayal nga yegg ci yàlla léegi fakku raqaba defal ci miskin yi defal ci jirim yi yàlla dimbale ñu yaa rabbi araayta allazi yukazibu bi diin fa zalika allazi yadu ulatiim wala yahudu ala ta'am miskin képp ku dul dimbale baadoolo bu yeboo nga julli ni julli kaata yàlla soxla sa julli yàlla bu ne ku may may ma lekk ku may may ma naan yàlla du lekk du naan miskin yi la ci jub kon nangeen góor góorgóorlu yal yàlla baaxee ñu yàlla jàmmal ñu yàlla bu yàlla tas yaakaar yi euh, maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp euh, bu ñu weddi nitu yàlla yi góor yàlla yi nañu leen moytu di leen weddi bu ñu leen diingat bu ñu leen xas bu ñu leen ŋañ ñu set lañ ñu sel lañ kii tijaan la kii xaadir la kii laayeen la jabaari marsi hashimi turabi mirghani badawi sanusi eh, ba junni tariqa yi nekk ci àddina am ñu ko tënk ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk yépp ci yàlla la jëm lu nekk Touba moo nekk Tiwaawoon lu nekk Tiwaawoon moo nekk Medina Gunaas loolu moo nekk Canaba moo nekk Ñaseen <coughs> benn bi rek la du ñaar yàlla yonent bi alquran kaaba gi kenn du ko am yàlla xas na ko def boo ci bokkee sellal nga benn nga boo defee ne ne noonu sang bi maa ngi lay sant bu baax a baax bi jóge Tuuba Mbàkke yàlla na yàlla fay la ku oyof toyu la di ku sës rëkk di doomu Muhammad Fadlullahi Mbàkke di doomi Xaadimu Rasuul lii doy na tagg seetal fi mu toog te lii moo ma ko gën a xam nga seet surtout cheikh al islam alhaji ibrahima ñas di doomi Mouhamed Nazir ñas seet seetu maam xalifa ñas ni mu tooge sama mbokku tiwaawali nga seet ñoom chérif fi ñu toog mbokk mi dina gunaas yi ñu ngi leen di sàkkoo ñaan na ngeen ñaanal julli di ñu am jàmm yërmaande tey génn na ci buur yi yërmaande génn na ci borom alal yi yal na yàlla dimbaleen yaa rabbi bu leen ŋàññi benn nitu yàlla nitu yàlla ŋàññi ko baaxul de nitu yàlla buy wiir di li muy won dafay doon tooke boo ko tuddee lu bon nga yàqule am na ku ñu tuddee yuusuf bun ayub am na waaju ñu doon tuddee ibnu saqa daf ko doon weddi di ko dinga dafa fekk muy waare rek mu di ko contre mu ne ko toogal dégg na sa kàddu li ngay laajte du nii lañ koy laajte du fii lañ koy laajte waaye yow dey maa ngi eh, musu ci sa mbir ndax ni ngay waxee xet biy jóge ci di yegg si ci man xeetu kuy texe di la nara dee ci fekk du lislaam subhaanallah waa ji wallahi loolu nekk na boroom xam-xam la dafa mokkaloon alquran taret waaye mu tukki dem réewu Rome du Rome bii de Rome bu njëkk ba empire bu njëkk ba seen capital di Constanta mu dem foofu mu bàyyi lislaam dugg ci diine nasaraan am ku tukki fekk mi ngi feebar tëdd ci kaw benn gongo mu ne ko kii du mu ne ko man la kay mu ne ko lojot mu ne ko xanaa tubbi naa nekkatuma jullit nasaraan la mu ne sa alquran ba noo ko def mu ne fàtte naa lépp mu ne fàttale ci dara mu ne benn aaya rek mu ne ko mooy mu ne ko rubbama yawaddu lazina kafaru law kaanu muslimin cay bés ngi ñëw ñi ci lislaam danañu ne ngéej ma desoon ci diina waar na boppam jéng na boppam ngalaab na boppam jatank na boppam kon lu ko andi loolu mooy contre nitu yàlla yàlla nañu yàlla musal ci weddi nitu yàlla alxaji malik si radiyallahu anhu di safaray lolli safaray lolli nag képp am deret rek moom nga soxla walla jamonoy lolli du dafay sedd ñëpp dañuy liw ku liw lan la bëgg safara kon alxaji Malick Sy safara la ci lolli képp ku am deret moom nga soxla ku yàlla may ku taalif lu mel ni xilaasu zahab nuuniya zajrul qulub moom alxaji Malick nee na man lam yuxit bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin zaria ku warul ndombo xam-xamu yàlla yi boo weddi rek yaa ngi ñoddi sa bopp ci alkande ana fan ngay peegee xam-xamu yàlla am nga loo xam am na lu la nëbb kon li ma xam rek mooy xam ku ko xamul nekkul ci dara ah, loolu doyadi la ndox la man lam yuhit bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin zaria alhaji mali moo wax li yàlla na yàlla taas ci barkeem eh, maa ngi ñaan yàlla nit ñi def na ngeen def noonu seetal ñëw nañu fii waaye man it damay dem foofu keroog ba cheikh Mouhamadul Mourtada mbakk yàlla nañu yàlla taas ci barkeem ba muy ubbi si jumaa bi ci pénc bi fii dama woo bajaan jël sama doom bi fekk mu ngi fari xale lool ak cheikh Ibrahim kii jàng Égypte ma ne bajaan na nga leen yóbbu bu ñu guuxante pour jox ko loxo de nitu yàlla ngeen bokk nokki benn ngelaw sax doy na boo demee comme kii dafa gàtt mënu ko gis na ko tingoom ba mu gis ko rek nga wàcce ko ngeen ñibbisi. boo man dama war a jiite jumaa lii moom ma teree dem foofu la ma yebal sama njoboot yépp ñu dem ngir barkeelu julli ci ginnaaw sëriñ Murtada radiyallahu anhu danaa fi jóge dem Medina siyaare Baay Ñas julli fa tisbaar dem penc sëñ Basiru daal di fa julli tàkkusaan wala timis daal di ñib siwaat ñiit loolu la ñu danaa dem leew na ñaseen dem ziyaara ji ñu tedd ñu fa nekk am na benn dëkk bu ñu tuddee ci ginnaaw daabaali tabakoro wala nee nañ Cheikh ma fuuti dafa musa fanaan ci ron benn garab dama dem ba foofu cent 1978 fanaan foofu ci biti ci ron garab ba bët seen ma ñaan yàlla dellusi ndax wàññi na ma wàññi ma def ma yokk kon nitu yàlla yi nañuy demante waaye bu ngeen demetee rek dee moo am nga dem jaale ji lii catastrophe la ne nitu yàlla yi di demante kon ci la taalibe yi di mën a demante Cheikh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirahu dafa déggoon xutbu zamaan booba nekkagul foofale boobu mi ngi fare ndaw ñu dégg benn xutbu zamaan ne mi ngi màkka ñu ne dañ koy ziyaara ji ñaari moroom ne ah kooku dafay dara nga koy ziyaara ji Cheikh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirra dem ziyaara ko mu teg loxoom ci boppam daal di ko ñaanal na yàlla na nga ma raw yàlla def na loolu de kale rawsu xutbu la woon moom bu dem ba nekk fardul jaami jaamiul fard du duñu benn mun ngaa nekk fardul jaame fekk doo jaamiwul fard mun ngaa nekk jaamiwul fard fekk doo fardul jaame waaye boole ñaar yépp nekk ministre de forces armées en même temps nekk chef d'état-major général danay am gendarme nga nekk ministre des forces armées en même temps nga nekk chef d'état-major général duñ ko nanga mukk joreen ndigalu safara yorewaat safara kon nga taal réew mi yore safara yorewaat ndigalu safara duñ ko defal kenn loolu mooy fardul jaami jaamil fard benn yëkk ci biir gétt loolu neex defar ci la deme ba yëg ci maqaama yi muy naan anal xasaniyu wal miqda maqaami wa aqdaami ala unuqi rijaali yal na yàlla taas ci barkeem yoo xamal seydina muhammad xaadimu rasul dem na be njarnde fekk fa alhaji malik foo fekk alhaji malik njarnde la nekk mu def fa ay fan mu abal ko téere Cheikh Omar bu ñu tuddee rimaax bi xaadimu rasul di ñibsi mu ne ko ngan gi day neex na ñu bëggalante lool ngir ñoom ñëpp benn maam bi lañ mu ko téere bi boo ci doylawul doo ko yóbbu xaadimu rasul daal di muñ ci jëmmam ju sell ji mu ne téere bi tey bu nekkatul woon ci jamono naa ko génnee lépp mi ngi ci dënn bi te Cheikh Omar Fouti Tijaan la moom mi ngi ci dënnam waaye sëñ Touba dafa tolloon ci maqaama al muhammadiya al ahmadiya mënoon na joxe wirdu tiijaan joxe wirdu qaadir joxe wirdu sanusi joxe maaxus biñ ko joxoon min indillahi bi wasitati rasul te wirdu yooyu yëpp benn wirdu bi dong la mooy duratul bayda kenn sañ koo génn wirdu yëpp seen cosaan duratul bayda la moom la yon yàlla joxoon yonante bi mu jox ko Seydina Aliou kër bésu Xaybar moo tasaaroo doon ay calala calala calala kii tijaan la kii murid la kii xaadir la kii laayen la waaye yëpp ci benn wirdu bi la jóg yàlla amul ñaar benn rek la yor dana law nag doon ay banqaas yal na yàlla fay yàlla kon dañ doon nañu xeeb kenn nga dem ziyaare ko nga jaar foofu daal di baax la e, mbokk yi fitna bi ñuy dund tey lan moo ko waral fitna bi ñuy dund tey lan moo ko waral juróom juróomi dongul Seydina Muhammad defa woo sahaaba yi mu ne juróom a ngi ñëw ku fi fekk boo amul sens yàqu nga ñu ne ko mooy lan mu ne ko lam tazharil fahishatu fi qawmin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihimul awja allati lam takun fi aslafihim bu ñu demee ba njaalo nëbbatuñ ko yàlla dina andi jàngoro boo xam ne musta nekk ci maam yi te duñu am pajam léegi dañuy am bay am karne de sante di nekk ay caga ci ay mbedd boo demee di wut autorisation ngir tabax jàkk mu jafeñ lool boo bëggee tabax bistoron ñu daal la signal boo ne ay jàng ngay def ñu ne dëkk ba ñaata tariqa moo fa nekk te boo ne làmb laay def ñu siñel la gis nga caaxaan niñ ko favoriser ak dëgg niñ ko neenale jël ay millions di ko def ci football dérubé ay ponkal topp ko di dóor du ñu yegg final alal googu yépp dem réew mi di gën a ndóol di wàcc rek ñaareel gi mooy lan nee na bu demee ba bu ñuy peese du baax bu ñuy natt du baax yàlla yi téye barke asamaan bu tawee tamit du barke bu njëkk benn nit mooy yore konk bismillah mu daal di am lu mu dundalee at léegi da ngay takk ay fas ne ale nga béy ay hectare balaa nawet di ñëw ngay leb barke suuf dem na boo demee ci luuma yi ñaari pot bii ñu dóor bu mu nuux bii ñu dóor bi mu nukki di jënde bi di jaaye bi jàmm du am ci réew moomu ne bu ñu demee ba joxeeti ñu azaka nag yàlla téye teraangay asamaan bu loon baaxi may du taw mukk taw bi baaxi may dong la man ba ma nekkee taalibi di béy dafa am lu ñu tuddee kàmboona ni jën la mel booy kobi toolu ceeb yi da koy fekk mi ngi wow ba der bi dafay fulleeku mu wow kong juróom-ñeenti weer dana ko tëdd bu nawet dikkee ci lay génn di dawaat mag ñi di ko tuddee kàmboona xeetu jën la bu loon yërëm ñooñu mbott yi nekk ci biir pax yi gunóor yi nen bàyyi ci biir pax yi bu loolu ñi du taw mu kon taw yi du ñun ñoo tax mu wàcce ndax du ñu joxeete azaka yonent bi nee na bu ñu demee ba firi kóllëre yàlla yi firi kóllëre yonent yàlla Muhammad yàlla andil ñun noon bu ñu ëpp doole bu ñu dul yërëm naka mu seetal yëngu-yëngu bi nekk suñu réew yi duñu dal guddi duñu dal bëccëg nee na bu ñu demee ba atteetuñu téere yàlla gi yàlla féewale xolu sëriñ si boole leen buur bu leen dul yërëm ñu ngi ciy dund saako ceeb léegi ñaata la ñeenti junni yu teg lii mus na am te guerre amul factures yi di yokk rek te du dakk mukk defal nañ seen avenir defal seen avenir doom seen doom yëpp ñu ngi bitim réew di jàng yéen seen doom yi nekk fii di gërëw rek ana li taxoon ngeen fal leen benn tiset bu ñu la jox jëndal la benn cent nga taxaw ci naajo bés ñax di tàcc rek doo falu mukk kii falu moo nekk ci oto bi dem yow mi nekk ci naaju doo falu mu bés bu falo bu la joxee loxo mu dem raxas ko ak omo ngir microbe bi te démb mu ngi doon nekk seen dëkk foofal inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim fi ak soppeekuñu mbir mi du soppeeku ma fi may ñëw di jeexale mooy ñu bari dañuy dee balaa ñuy dee seen làmmiñ damm du ñu mën a joxe benn ndénkaane lan mooy tax nit ki bu nekkee ci sukuraat làmmiñam damm dootu mën a waxati dara bu deeyee gannaawam jaxasoo ah bari na léegi lool nga gis ku dee du mën a joxe dara lu leeral gannaawam ki mu lebaloon ki ko lebaloon du ko mën a leeral li mu dencoon fi mu ko dencoon ku mu ko dénkoon du ko mën a leeral borom dafay dee dafay ko tàmbali dee rek làmmiñ bi téye dootu mën a waxati lu ngeen koy gis ana lan moo koy def nga gis am ku bugg dee joxe ndénkaanam yëpp mu dee dara du yëngu gannaam ndax leeral na lépp lu koy def mooy déglu nodd bu ñuy nodd nga déglu bañ a wax nga ne tekk benn nodd bi pare nga soog a ñaanal seydina muhammad allahumma rabba hazi da'wa tamma wasalaatul qaayima ba mu jeex booy dee malakul mawti day ne kii day bu ñu doon nodd dafa ñuy déglu kon ñu ne nañ ko déglu bu ñuy dind sa bakkan ci tànk yi lañuy tàmbali bu ñu xaccee sa bakkan ba sa óom sa tànk yëngatul boo laalee mu sedd nga xam ne maa ngi bëgg dee tànk yi yëgatul bu ñu ko ñoppatee it doo ko yëg nga joxe ndénkaane boo dénkaanewul ñu xacc ba sa ndigg lii yëpp dee nañu ñu ne nañ ko bàyyi bu ñu doon nodd dafay déglu kon nañ ko déglu moo joxe ay ndénkaaneem boo dénkaaneel ñu xacc ba sa baat tant que joxee ndénkaane ñu téye sa bakkan boo joxee ndénkaane ñu xacc sa ruu nga dee ñu ne moom de dafa joxe ay ndénkaane ba pare daal di faatu mooy ki doon déglu nodd ki daawul déglu nodd bu ñu nodd muy wax ak ñuy tëgg ndënd mi ngi ci musique bi mi ngi coow mi ngi xaqataay bu ñuy dindi bakkanam ci bopp bi lañ koy tàmbali nga gis làmmiñ bi damm mu def semaine du mën a wax ñu ne moom de semaine a ngi nii waxul dem ci sëriñ bi ñu jàng ay yaasin ñu ne daawuñu ñu déglu kon ñu ne duñ ko déglu ñu njëkk a génnee bi ci bopp bi làmmiñ bi damm bët baa ngi ne xujj gisatul nopp baa ngi ne xàng déggatul làmmiñ baa ngi nekk ko kole ci biir mënatul wax ñu génne ko ci tànkam mu dee fekk dénkaanewul nodd jafeñ naa déglu nodd boo koy déglu dafa am lu ñu tudde alamu taasir tomb bu nekk ci yaram dafay jeexital moo tax bu yàlla di wax cër yépp ay dégg gisoo muuma boo waxee muuma du dégg waaye bu asamaan dënnoo mu dégg yàlla la nopp bi déggul cër yee dégg bu ñuy nodd nga déglu sa peru yaram yépp dafay déglu bu yowmal xiyaamate sa butit yi sa kërandoom yi yax yi caas yi yuq yi lépp déggoon nañu yàlla yàlla rek ci la ñuy nokk da ngay dee ci baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah yàlla nañ ko yàlla defal euh, mi ngi bëgg a guddi euh, dama koy tënk alam boobu alam bu xóot la euh, mënuma ko nettali fii waaye maa ngi ñaan yàlla ma nettali ko feneen nit yàlla yi danañ dem bay yëg-yëg goo xam ne kenn waxu leen ko alamu taasir la dañoo dem di déglu nodd du ñu wax ba mu jeexital ci ñoom boo tollee Paris boo waxee ñu dégg ko sans téléphone moom la tubaab yi def ni ci appareil ci ordinateur yi nga dóor fii message mu feeñ États-Unis ana fan la jaar amul fiil xaala mu taasir sa naktu ma qaddamu wa asaarahum unzuru ila asri rahmatillah asaar hmm? yàlla na yàlla dimbale yàlla moo tax yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba muy sukuraat lu mu metti Euh, feebar na fukki fan ak ñeent mu soog a alxaji Malik si wax na ko Ibu Saaxo woy na ko yàlla na ko yàlla fay alxaji Ibu baax fu mu fanaanoon ñëpp xam Seydina Muhammad ñetti Sénégal amaat leen yombul alxaji Ibu Saaxo Sëriñ mbay euh, alxaji Adi Ñas bu aadi doon wax dangay ngay dégg baay di baay di wax ci biir dënnam sëriñ Samb doon wax sëriñ Tuubaa ngay nàmp alaaji bu Saaxu bu doon wax alaaji Maalik ngay gis yal yàlla fay leen ñu baaxangoog yal yàlla taas seen barke kon nañu fara nañu waajal bés boobale xam ne kar ak nakir ñu ngi ñuy xaar kan mooy munkar ak nakir li jibril di am fit yépp malakul mawti yàlla tuñam rek la woon jibril jibril ne ko doy na waaw jibril nag ni mu toll lu mu ne doy na lu tiitlu la de te danaa ko gis dangeen ko gis te seen gannaaw lu ko gën a tiisu mi ngi ñëw mooy munkar ak nakiri xawma ma kenn bu ma xam loolu mooy seen tur maa lànk maa bañ waaw ku tudd maa bañ maa lànk foo jëm kon euh, ma taxañ mbir mi ndax mi ngi bëgg a guddi sëriñ bi jiitañu li fi nekk maa ngi sant daayira yépp mënuma leen lim ngir daayira yi paase nañu ay ñeent fukki tey lépp daayiray kër gi la yàlla na yàlla fay leen weeru koor bi ñu doon toggu ndogg yi ñi doon togg reer yi ñu doon togg xadd yi sant naa leen ñi ci dugal seen loxo ñi ci dugal seen ñaq ñi ci wax ñi ci dem ñëpp fay naa leen xarit yi mbokk yi yàlla na yàlla fay leen gërëm naa leen te dootuma leen fakk mukk bëgg naa leen dootuma leen bañati mukk yàlla na yàlla fay yàlla bu leen ragal bu leen tiit ñu ngi leen di diaboliser tey na ngeen ànd ak yàlla waxuma ngeen dem di def ay attentat di def ay agression déedéet waaye gëm leen yàlla ngeen gëm Seydina Muhammad bu leen weddi benn góor yàlla mu ngi maa ngi ñaanal julli di ña nekk ci Afghanistan ña nekk ca Iraq Soudan somali Palestine Kosovo ah fu jullit di yëngu ci àddina muy métit yàlla na ko yàlla dakkal maa ngi jaale askanu ñas maa ngi jaale askanu si di ko jaale réew mi yépp di ko jaale ay askanu ñas te mooy ku baax te mooy imam Hassan Cissé yàlla na ko Seydina Muhammad teeru aljana yi gën a kawe yàlla na fa dëkk yaa rabbi Hassan ku baax Hassan ku yiw Hassan ku set Hassan ku sell Hassan daal tuuram rek la Hassan Hassanun ka ismihi Hassan ba baax na naka tuuram rek imam Hassan fi ma ko miinee am na ku baax ku fi nekk ñu ko tuddee Abdul Qadir Dieng moo yore assurance bi ñu tuddee am sa ci kaw la ku ma bëgg la aljuma yëpp fii la koy jullee sëtu imam daymaan la te daymaan ak sëñ Touba xam ngeen ko sëñ Touba famille boobale ñu ko bëggoon lañu ñu ko jàppale woon nañ ca gànnaaw sëtam la dafa musa dafa ma musa woon ne ko sëñ bi ma ne ko waaw mu ne dama bëgg andi ay tubaab yu tuub foofu ah mu ne ko tubaab bu tuub mu ne ma waaw mu ne ko suñu mag mi ngi kawal di imam Hassan yóbbu ko foofu tool bi toolam la moom la yàlla jox ay taalibe tubaab te ku baax xamal ko mbaaxam du wàññi dara ci sa mbaax yóbbul ko tubaab boobu mu dolli ko ci tubaab yële mu yóbbul ko imam Hassan imam Hassan tuub loo leen ci aljuma googale téléphone bi sonné ma jël euh, ne man la imam Hassan yàlla nañ ko fekkee aljana ma ne ko imam Hassan lii ëpp na ah mu ne gis naa say ndaw li nga bëggoon def naa ko dugg nañ ci islaam ñu ngi ne la di xéewlu mu ne yàlla na yàlla fay la ah mu ne lii jafeñ na de ma ne ko du dara imaam yow la yàlla jox cër boobu nangul naa la cër bi ñaanal la nga gën a yokk gën ko bari la mu ne yow bokkoo ci mbir mi de ma ne ko ahan kay sëriñ laa ni sëriñ si rek kañaan bi nga bëgg a junj mu ngi ci sëriñ si yëpp waaye dama xam ne lii sa cër la euh, nga jël ko daf ma yokk waaye du ma wàññi ah mu wax wax yu bari fi muy mujjee mu ne digg naa la dinaa la siyaare si ma ne ko imaam Hassan yow amoo jot bàyyil ma lay ñaanal nga may ñaanal rek lii mooy lu dox suñu diggante ku baax la rakkam bi mu jafaatu di Seydina ñoo na fi gàmm ñoo na fi lu dul gàmm bëgg ñu nekk na fi ba ay une ci guddi mu ne suba gàmm waat la sëñ bi maa ngi lay tàggu di dem ñoom ñaar ñëpp aljana yi gën a kawe yal nañ ko dëkkee fañ ñu faree woon yal nañu yàlla fare foofale fañ ko faroon yal na ko yàlla fare foofu mbokk yi mbëtt du musa feesal paxu jasit dana ca dugg waaye du ko fees mukk pax bii jasit moo ko gas dëkkoon ca mbëtt ñëw dana menteng ci biir ñu baax ñooñu ah jéem lañ doon jéem munu na waaye mel ni ñoom munul yàlla du tële waaye dafa am yu ko soof yu ko soof imaam Hassan allah akbar da yàlla fay yàlla gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp xala bu ma kenn bañu ma kenn fu ngeen dégg ñu may xas nangu leen ko sama jikko la daf may dimbale ngir ma bàyyi lu bon loola la ki may tagg mbaa xam la yegguma foofu gis naa seen taxawaay yëngu-yëngu amoon na fi ñu ne dama feebar lu feebar lu ma jënd la at yi fi mu yeggul dama yëngal loola la loolu nag yaram bi du ko dékku nga toll ci cent kilos nga bëgg a yenu deux cent kilos ah mun na dem waaye sa loos dana toqi sa baay saltige la sa sa maam saltige la boo nekkul saltige it ngay teen asamaan si di xonqal sa bët rek léegi ñu ne ñu ne léegi mu wax du <laughs> ah, maa ngi roy mag ñi jur nañ ma waaye bëgguma ñu gën ma dugg naa ci turu yàlla yoo xam ne yaram bi attanu ko waaye wallahi kontaan feebar bu ma feebar bii moo gën a métti waaye feebar bu ma gën a kontaan bii laa gën a kontaan ndax yàlla won na ma boppam fang demoon naa weeru koor bi bés bu nekk fukki junne ak juróom mooy sama dépasse ma dem ma dem ba dépasse suba laa dese ma daanu feebar ñëpp ne ndogu yi ak reer yeek xadd yi dootu ko munati subhanallah yàlla woon ma ne kii mooma sama ndaw dong la danaa jëlal sama bopp ba ngeen xam ne mu nekk fi ak mu ñàkk fa nekk dana wéy soppey xarit yi am di jaamuy taalibey day sotteeku rek téeméeri junni téeméeri junni ak ñeent fukk ñaar fukki junni ba mujj gi damay dépense bés bu nekk ñaar fukki junni ba weer bi jeex li ci des lépp ma xottil ko jirim yi mbubb jox leen kon sama nekk sama ñàkk nekk yëpp yàlla dina ko yen jaa ngeen jëf gis naa seen taxawaay te bu leen wàccagum yàlla na ngeen ko bërile te barkeel la ko feebar bi dem na bay yëngu <laughs> waaye yàlla won ma ñaari drapeau fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis tahaddus bi ni'matillahi shukrun wa tarkuhu kufrun nettali xéewalu yàlla sant ko la te boo ko santee mu dolli la nëbbu xéewalu yàlla weddi yàlla la daf lay wàññi dama dem ba mu wol ma ñaari drapeau benn bi ñu ngi ci bind wala saw fa yuti ko fa tarda benn bi wala saw fa yarda lii doy na bu ma deewoon foofu it sant naa yàlla bu ma deewoon foofu it sant naa yàlla dara du rey yàlla rek mooy rey maa kaana li nafsin an tamuuta illaa bi idnillah kitaaban muajjala bakkan bu génn rek yàlla moo ko génne du ma sàmm du ma dem jàng ngeen yàlla gis ngeen yàlla xam ngeen yàlla jàng naa ci yàlla gis naa ci yàlla xam naa ci yàlla yoon ngaa ngi noonu la bu ma fi desee dinaa leen gunge bu ma fi desul moomu ma ko dema ca bokk rek wéyal leen diina gi du dara budul bii rek li fi maam ñi bàyyoon li ci mag ñi bàyyoon yal na yàlla dëgëral leen yal na yàlla dooleel leen yàlla bu leen yàqu yàlla bu leen yàqule nuyu naa rajo yépp suñu kilifa bi di Ibrahima Ndour rajo bi fi njëkk a wàcc jël baat bi kii la dañul ba léegi di ko def sama njëkk yi ngeen di dégg lillahi wali rasul la ko doon defoon muy RTS rajo dunia feelu ko tey bu ma saqatee sa ñu jël teg yal na yàlla fay la RTS rajo dunia al faydatu faydatu man maa ko moom moo tax ma mujjee leen tudd lu Medina moom man maa ko moom moo tax ma mujjee leen euh, Sine Saalum FM wala Saalum FM ah yi fi teew journalistes yi techniciens yi euh, euh, gendarme yi corps militaire yi am na ñu solul tenue ñu ngi ci biir mbooloo mi xam naa leen lool ñii dañ leen yónni ngir ñu seet li may wax ndax dafay concerner réew mi xam naa dañ ma ubbil dossier waaye faaloo ma ci dara ñoo waaye samay taalibe lañ ndax ba ñuy def examen di jàng dama leen ñaanal ba tey ñu nekk ci corps paramilitaire duñu solo ay mbubb yónni nañu leen fi waaye ñii mënuñ ma gaañ man bu lu ñoom sax kenn du ma gaañ ndax concerné wu ma dara ci diina ji sama des fii yokkul diina gi sama dem wàññiwul diina gi sëriñ si ñu ngi ci kaw man taalibe dong la ànd ak yéen kon maa ngi nuyu police yi sol mbubb corps militaire bi service renseignement yi maa ngi leen di nuyu ñi solul teni ñii dañuy ñëw seet si ma dañ ma yónni de waaye mënuma ci dara sëñ bi mën a defal sa liggéey defal kon sant naa leen ñi ba ñuy def concours man maa leen ñaanal ñi ba ñuy def examen maa leen ñaanal ñii dolli ma la ñuy bëgg waaye ñu ma mën a wàññi mu euh, ñeneen tamit dañoo ñëw rek ne dañuy assurer sécurité yàlla na yàlla sàmm leen yaa rabbi euh, li ci des nag mooy maa ngi ñaan sëriñ bi Mbàkke lillahi wa li rasuli baraka xaadimu rasuul mu jiite ñu tàkku saan ñu dem ziyaare sëñ bi ngeen xéewlu bu kenn dem bu lu nga xéewlu am na mbooloo mu demoon ci xaadimu rasul ziyaare ko kenn ku nekk jàmbat sa aajo moom moo jël ataaya jox leen am ku ne sëñ bi man de du ma naan ataaya sëñ bi noppi jox ko ñu ci def ñu toog diir ñële ñële ñëpp am xéewal am teraanga kële amul xéewal amul teraanga mu ñëw ci sëñ bi ne ah sëñ bi man de ñëwoon naan ni ñële ñëwee waaye day tey ñoom day defaru nañ bay defare yokk nañ bay yëpp ko man nag fi ma nekkoon fa laa nekkoon moo ne ko mbir mi ci kaas ba la neewal ca kaas kon bu kenn dembulul nga xéewlu de mbir maa ngi ci bool yi de allahumma inni asaluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta alxanaan almannaanu badiu samawati wal ardi ya zal jalali ya hayyu ya qayyum allahumma yassir wala tu'assir allahumma sahhil wala tusaqqil allahumma layyin wala tushaddid waftah lana jami'a baab alkhayrat wa biban alarzaq fathan qariban fathan mubinan fathan shari'an fathan shamilan fathan tajalu fi lizzata walsharafa walmajda walbahjata walbahboha walbaha wa tuulal umri wa sihata albadan wa tuulal umri wa sihata albadan wa tuulal umri wa sihata albadan walfarax walsurur wa neel almuraadi walmuraami walmaqsuudi walmaqasid wa jami wa qadaa jami alhawaij min addaruri wa kamaliyal allahuma salli wa sallim ala taala bilhaqi mawlana muhammad nasiri diin alhaq bilhaq wa ala alihi wa ashabihi qadima da azim subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun wa salaamun wa salaamun rabbil aalamiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah